waaye lii lay am bu dee ne lii dafa am loolu mooy al intiqaal min fardin ila fardin min wala min fardin akthar ila fardin adna day jóge ci fard boo xam ne moo gën a kawe mooy moom la ko suñu boroom baddiloon dafa rëyoon bu dee ne diw newu fi waaye nag bu dee ñoom diw wala euh, lii dafa xew mooy moom day jóge ci bopp déplacé wu dem ci bu gën tuuti euh, nga ne ma exemple exemple exemple exemple ma ne la mooy exemple lu jëkk benn exemple laa lay jox wala boo bëggee ñaar mooy jëkkër nga ne ma jëkkër nan la ko suñu borom waxe min fardin ilaa fard nga ne la waaw moom la wax kay jóge ci fard boo xam ne suñu borooma woon ne lii ngay am nga jóge fa dalaat ci beneen boo xam ne moo gën a néew lam la waxoon ngay am waaw kon jox ma exemple lu jëkkër ji nga wax mane la non du jëkkër kese même jabar xoolal jëkkër suñu boroom dane ci début aaya aaya douze bi baada a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad dane walakum yéen jëkkër yi ñeel na leen nisfu moitié moitié wu xaaju maa la nga xam ne taraka la fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi waaye kañ kañ la leen moitié wu li fi seen soxna yi bàyyi ñu xaaj alal jël alal ji lépp xaaj ko ci digg bi jox jëkkër yi kañ la lool di xew mu ne in lam yakun lahunna walad bu dee ne soxna sa soxna si génn àddina sa jabar génn àddina bàyyiwu fi doom kon kooku mooy jël xaaju alalu soxnaam loolu rëyu la un demi xaaj alal ji ñaari xaaj mu jël benn xoolal kooku kon fard googu ak fard la mooy suñu borooma ne kii lii lay am ci kaa bii bu lii xewee lii lay am léegi nag xoolal intiqaal bi ma lay wax mooy toxu jóge ci bu rëy bi ci fard bu rëy dem ci bu ndaw xoolal lim ci teg aaya bi fa in kaana lahunna waladun falakum rubu mimma tarak waaw waaye fa in kaana na walad bu dee ne nag soxna si wala soxna yi kenn ci ñoom ba muy génn àddina yow monsieur ah nga war koo doon dafa fekk këne moom bàyyi na fi doom cette fois ci xam nga bu njëkk bi bàyyiwu fi doom moo tax moom mu mën a am moitié bi moitié alal yi fii nag bàyyiwu fi benn doom fii dafay bàyyi benn minimum benn doom bu boobaa mu ne falakum rub fa in kaana lahunna walad bu dee soxna yi wala soxna sa ci faatu daf fee bàyyi benn doom buggi li mu tuuti tuuti benn doom da falakum yéen a moom nag bu boobaa ar rubu' mimma tarakna bu boobaa alal ji kenn dootu ko xaaj ci ñaari xaaj nga jël benn déedéet yow jëkkër ji déet ñeenti xaaj lañ koy xaaj nga jël benn kon luy du xaj bu nuqsaan vrai xaj bu nuqsaan gi lii mooy xaj bu nuqsaan mooy ne kii jëkkër yow yaa gina imagineel xoolal xoolal xoolal buñ jëlee rek benn exemple bu ndaw yow buñ jëloon cent millions ndaw si loolu la fi bàyyi mu faatu hein bi mu faatoo ñu daldi koy euh, ne monsieur a yow ni ngay def dañuy xaaj alal ji ci digg bi bàyyi daf faatu bàyyiwu fi benn doom nga jël cent million yi ci digg bi nga jël cinquante millions dem sa yoon yow yaa gi a tay ne loolu moo ëpp fuuf bu ñu nee ko ah yaa monsieur ah tey nag am na xew mooy ne kii bi mu génnee àddina la fee bàyyi minimum benn doom waaw bu boobaa nu muy demee mooy alal ji cette fois-ci kenn kenn du ko xaaj ñaar dañ koy xaaj en quatre parties cent millions yi quatre parties jox ko benn un benn bi te boog vingt cinq lay doon vingt cinq millions lay am xam nga moos fooy amee cinquante mu ëpp fooy amee cinq waaye gars yi xanaa lool nag leer na <laughs> mooy kon gis nga li mu toxoo kon bu doon ci exemple bi joxe nii moom day jóge ci cent cinquante millions bu dee dee moom soxna si bàyyiwu fi benn doom dal ci vingt cinq millions bu dee def fi bàyyi benn ba minimum benn doom kon gis nga xaj bu nuqsaan loolu benn exemple la meneen waa jërëjëf keneen ma la am na yaay ji waaye ñaari jëkkër yi laa waxoon ma ne la may ma kon ma àggale aaya bi jëkkër lañ wax monsieur A nañ wax ma nañ wax madame madame mu ne bu dee jigéen ñi nag walla hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum walad fa lahunna thumunu mimma taraktum kii itam xaj bu nuqsaana ko dugg mu ne soxna si wala soxna yi yéen de yéen moom ah wala hunna ñeel na leen ñoom soxna yi yi war a doon monsieur A tey tey monsieur moo faatu du soxna du maram du du maram awa faatu soxnaam tey monsieur ci boppam moo faatu mu ne wala hunna kon soxna ya fa bàyyi wala soxna sa fa bàyyi ñeel na ko wala ñeel na ar-rubu' dañuy xaaj alal ji ñeenti xaaj soxna si jël un mu jël benn xaaj bi. mimma taraktum li ngeen fi bàyyi yéen góor ñi in lam yakun lakum walad boobu mooy bu dee ne yéen góor ñi jëkkër yi ba muy génn àddina bàyyi fi benn doom kon soxna si wala soxna yi ñoom ñooy jël bu dee kenn la mooy jël un benn euh, ñeenti xaaj yi mooy jël benn bi bu dee ñett lañ ñooy bokk benn boobal bu dee ñaar lañ ñooy bokk benn bu dee ñeent lañu ñooy bokk boobu kon bu dee ne jëkkër yi bañ faatoo bàyyiwu fi kenn un lay jël waaye xoolal lim ci teg mu ne fa in kaana lakum walad waaye yéen jëkkër yi bu dee ba ngeen faatoo da ngeen fee bàyyi doom nag falahunna thumunu mimma taraktum soxna yi wala soxna si tey dootul amati un quart alal ji la ñuy jël xaaj ko juróom-ñetti xaaj jox leen benn xaaj bu dee kenn benn soxna la moo koy jël bu dee ñaar lañ moo koy bokk ñoo koy bokk bu dee ñett lañ ñoo koy bokk bu dee ñeent lañ ñooy bokk un huitième kon loolu est-ce que du al intiqaal min darajatin a'la ila darajatin adna alaysa kadhalik naam ce que nekkul ne kon fii waa ji dafa toxoo ci loo xam ne moo gën a kaw soxna si wala soxna yi un la jógee dal ci un huitième kon luy nii mooy xaj bu nuqsaan gis nga mooy ñii nii dañoo am fard mooy dañoo am fard yii nii yépp suñu boroom ko définir ne lii lii lii jo bu bu bu lii amee lii bu amul mu wàcc li gën tuuti. ma nag dama lay jox beneen exemple da mooy bi te boo mooywul nag yeneen yi duñu mën a joxe exemple sinon day gudd mooy euh, yaay waaw euh, waaye tamit mooy doom bu jigéen ak sët bu jigéen waaw xoolal yaay sànk waxoon nañ ko hein mooy aaya onze bi fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummihi thuluth fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi thuluth suñu boroom dane wali abawayhi li kulli non fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaa fa li ummi sulus bu dee monsieur a dafa génn àddina bàyyiwu fi benn doom ay waajuram war koo doon muy pàppaam ak yaayam yaay ji mooy jël dañuy xaaj alal gi ñetti xaaj mu jël benn xaaj bi waaye fa in kaana lahu waaye nag bu dee ne cette fois-ci monsieur Abim dafay bàyyi ay frères yoo xam ne ashiqa ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk papa kese bu boobaa yaay ji day toxoo ci un dem ci un sixième moo tax mu ne fa imkaana lahu bu dee dafay bàyyi ay frères moo xam frère germain la ñu ñaari frère jëm kaw germain wala boog muy frère maternel yoo xam ne yaay kese lañ bokk non paternel fii maternel bu du fii maternel mooy beneen ba ca kaw mooy aaya douze bi foofu noonu fii mooy frère paternel voilà wala frère boo xam ne germain ku mbokkal nday ak baay bu boobaa bu dee dañ fay nekk monsieur a dafay bi muy faat da leen bàyyi bu boobaa yaay bi day toxoo ci sulus un dem ci un sixième fa li ummihi sulus lii du beneen exemple al intiqal min fardin ila fard jóge ci fardun akthar ila fardin aqal mooy jóge ci fard boo xam ne moo gën a rëy ndax un tiers moo ëpp un sixième lii mooy lii façon la ci ci li nga xam ne mooy xaj bu nuqsaan mooy eh. waaye am na <coughs> waaye loolu baax na ndaw si euh, bu dee euh, doom loolu mooy début bi yuusikumullahu fi awlaadikum min hadhil unthay fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kaanat waahida falaha nisf waaw loolu it gisoon nañ ko waaw te tamit gisoon nañ sët sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jër ca xadiis Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom bu doon moom rekk a fi nekk te bàjjanam newu fi monsieur a génn àdduna bàyyi fi sët bu jigéen boo xam ne doo bu góor a ko jur moom rek a fi nekk bàyyi fi kooku la fi bàyyi comme doom kooku moom day jël moitié bi ndax li suñu boroom ne ah wa in kaanat waaxida falaha bu dee ne benn doom bu jigéen kese la fi bàyyi te waxoon nañ la doom bu jigéen doom yi buñ ne bu nu wa yooyu doom wala baay mooy wa in bu dee côté doom wa in nazalu mooy descendant bi bu dee baay it wa in alaw mooy ascendant bi mooy ñi nga xam ne baay maam maamaat ñoo ñëpp dañuy mooy bu fi kii newul rek keneen ki day jël place am comme fii nii doom bu jigéen newu fi ah mooy sët bu jigéen bu doom bu góor jur moo fi nekk looloo tax yonent bi alayhi salaam àtte woon loolu comme ni ko Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxoon ne laqad dalaltu idan bu ma doxalee li Seydina Abu Muusa al-Ash'ari atte kon sànku na wa ma ana minal muhtadin te bokk ma ci ñi gindeeku kon mooy doom ji foofu day jógee ci mooy moom nisfu la suñu boroom wax waaye bu dee ne ah, dafa mooy frère am dafay nekk ah mooy bu boobaa bu dee dafa am frère moom femme boobu noonu mooy sëtu monsieur mooy. Euh, doomam ju jigéen ji dafa am waaye dafa am frère bu kii mooy bu boobaa kon ndaw si dootul am moitié déedéet dootul am moitié un sixième lay xam kon nag affaire yaa ngoog loolu mooy al intiqal min fardin ila fard lii du xaj bu nuqsaan kuy wàññeew luñ koy mbiram yoo xam ne suñu borom ak alquran wala xadiis moo leeral ke ne kii day jóge ci lii dal ji lii yonent bi alei sax moo àttali la ci doom ju euh, sët bu jigéen boo xamante ne ni doom bu góor moo ko jur waaw am na tamit yeneeni cas yoo xamante ne ci xaj bu nuqsaan lay dugg waaw mooy koo xamante ne nii day jóge ci fard dem ci taasib loolu it am na waaw mooy ñi nga xam ne moitié la lañuy am wala ñi nga xam ne dañuy am sulusaani ñooñu gisoon nañ asxaabu sulusaani ak asxaabu ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy am amnistie ñooñu lay dal waaw mooy comme ñi nga xamante ne nii euh, doom yu jigéen yi xam nga suñu boroom dane fa in na nisaan fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak ah ñoom dañuy am bu dee ne ay ëpp mooy dañu mat deux jëm kaw dañuy am deux tiers ah deux tiers li fi kan bàyyi li fi seen seen baay bàyyi ah léegi nag moom fan lay demee ci tansib mooy bu amee ak tansibu bil ghayr mooy tansibu bil ghayri moom bu xewee mooy par exemple parce que bu dee doom yu jigéen kan moo leen di tansib doom ju jigéen doom ju góor a koy tansib bu dee doom ju góor dafay nekk mooy de toute façon loolu man da nekk mooy ne moom mënuñoo ñëw ñu naan ñaari doom yu jigéen ñu nekk fi ak seen frère boo xam ne ñoom ñépp monsieur awaleen cur mooy ne ñoom mënatuñoo wax ay kon fa na xas na nisaan fawqathnatayni falahunna na ma tarak loolu dootul dox parce que nekkuñ ay jigéen yi kese ndax am nañ freer même bu dee frère bu ndaw la seen petit frère la buy dóor a juddu kooku noonu day tax ñoom dootuñ mënatee am lii kon dañuy jóge ci fard léegi dem ci taasib waaye taasib bil xayri ñoom li tax ñuy am asaba mooy asaba bil xayri bu boobaa ñoom la ñuy donn ñoom côté boobu lañ koy donne mais pas ci fard parce que seen fard mënatu la nekk parce que la suñu boroom ne woon li ngeen am lii daf ko tegoon ci condition mooy fa in kunna nisaan fawqan natayni ñoom kesee fii nekk ñaari jigéen jëm kaw comme ci xaadisab Seydina sox euh, doomi Seydina Sa'd ibn Rabi'a yi deux lañu woon te amuñu woon frère moo tax yonent bi aleyhi salaam hein daal leen jox ne woon seen bàytix bi eh, xaajal alal ji ñetti xaaj hein nga jox leen deux tiers yi waaw jox seen yaay li leen di jox yow li des nga jël waaw di jox seen yaay lii ngi leen di jox li des yow nga jël loolu la woon looloo ko indi woon alors fii li tax man la nekk hein euh, li tax li tax fii loolu du dox mooy ne daa am seen freer moo fi nekk seen freer moo fi nekk te loolu nag comme que la deme mooy moo leen di taasib léegi ñoom kon seen amatuñ fard ñoom qad intaqalu min fardin ila tansib waaw dañuy jóge ci fard dem ci tansib parce que fard bi lañ ko doon amee mooy bu doon ñoom dañ fee wéet ñoom ñaar kese ñoom ñaar yi jigéen ñi jëm kaw waaye cette fois-ci am nañ frère bu góor frère waaw frère góor tamit lay doon <laughs> comme niñ naan sœur bu jigéen <laughs> hein kon nag loolu day lii day am gis nga ni leere mooy affaire yi ay moo tax ay mooy dafa laaj genre kii la rek hmm? ab teewlu la laaj ak settantal ak bañ a nekk koo xam ne tête en l'air ngay tête en l'air xaw ma ngay bañ a doon waaw mooy daa laaj benn euh, travail concentration tuuti waaw pour gis ne ah oui ah, ci la léegi xaaral ma wax la beneen bàyyi koog yow bu ko defee <laughs> yow amaana nga trouver ko mooy duma ko wax de yow yaa koy yow beneen façon boo xam ne eh, xaj bu xirmaan day dox da ciy dox kon wax naa la koo xam ne ci fard la jóge jëm ci fard am koo xamante ni nii ci fard la jóge jëm dem ci tansib ah waaye am na ñoo xam ne ñoom dañuy jóge ci tansib dem ci fard ah léegi kooku ma bàyyi kook yow nga nga trouver ko koo xam ne moom ci <laughs> taasib lay jóge dem ci fard taasib ak fard mooy lii dañuy wax mooy expression la yoo xam ne vraiment waratu la nekk loo xam ne dañ koy dégg muy guléet waaw moo tax je me permets di wax taasib sans ma leeral mooy la di wax fard euh, bon fard moom buñ ko waxee ba wax parce que fard day leeral ni lii day am moo tax loolu leer na mais tansib mooy la des te moom la xadiis boo xoon mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma bi yonente bi alayhi salaam ne alxiqu alfaraida bi ahliha fama baqiya fa li awlaa rajulin zakar awlaa rajulin zakar mooy tansib am boo xam ne nag beneen façon xaj bu xirmaan ah, nuqsaan wàññeeku mooy koo xam ne cette fois-ci dañ koy jële ci tansib yóbbu ko ci fard waaw léegi loolu exercice hein léegi nag naa la bàyyi nga lijjanti ko insha allahu taala ah, am na yeneen façon kon yii yépp ay façon la yoo xamante ne nii day ak am na yeneen ah, yoo xam ne eh, eh, xaj bu xaj bu nuqsaan da ci am léegi nag ginnaaw biñ gisee lii kon gis nañ xaj bu nuqsaan ak xaj bu xirmaan léegi nag ñu ñëw nag ci eh, nañ delluwaat ci xaj bu xirmaan xaj bu xirmaan ñaata ñaata personne lañ waxook ñoom mënu leen a dugg léegi dañuy recenser affaire bi nag léegi ñi nga xam ne ñoom xaj bu xirmaan dina dugg ci ñoom te loolu war nga koo xam parce que euh, léegi li ma lay laaj mooy est-ce que yaa ngeek euh, sa document li nga bindoon la nga noté woon ah, xam nga mas naa la fi wax bi ñuy bi ñuy tàmbali di wax ñaata ñoo doon quinze ci góor dix ci jigéen waxoon naa la nga jël big bind waaw bu doon mënoon nga bu doon jàppandi woon na yow jàppandi woon na wala jàpp nga ne ma man de moom jàppandiwul woon man la kon yow moom jéggal naa la euh, yow moom jàppandi woon na waaw man moom jàppandi woon na bindoon naa ma ne la waaw kay léegi reprendre ma lool trouver ubbil sa kayit yi walla sa page yi fa nga jàlloon ubbil nga xool côté boobu waaw am nga faytu voilà waaw kay ñu ngi nii ma la waaw kay très bien léegi góor ñu ñaata nga am ma la quinze comme ni nga waxoon ma ne la xaj bu xirmaan ñaata la ñaata lañ waxoon ne ñaata góor la dul mooy ne ñoom manuñ leen a xañ miraas mi manu la nekk nga ne ma ñett nga waxoon de ma ne la léegi gis nga sa liste boobu liiral di wàcc wala cherche ci trois ñooñu nga baare leen defal loolu d'abord ah waaw le père waaw kay kon kook du bokkoon na ci ñu la xaj bu xirmaan mënu koo dugg ah du bokkoon na ci kan la woon ci góor ñi baay doom ak jëkkër kon ma la ñett ñooñ baare leen kon nga ne ah baay kon baare naa baay ak grand-père ma la grand-père bàyyi ko bàyyi ko bu ko baare parce que moom xaj bu xirmaan da koy dugg kay ndax bu fi bu fi grand-père muy maam bu fi doomam nee moom du am mooy papaay monsieur A bu fi nekkee maamu monsieur A am moom du am moom parce que mooy règle bi ñu jóge képp ku dox sa digganteeg ki faatu kooku dox sa digganteeg moom intermédiaire boobu bu fi newee yow doo am kon maam ji du am parce que intermédiaire bi dox digganteem ak sëtam bi mooy doom ji kon moom du am bala moo am mooy kon intermédiaire boo foog mu dàq foog mu jóge fi comme que amul nag mooy kon moom du am kon ma ne la bàyyi ko fi de grand-père du moo ne kon deux nga ne ma waaw ma ne trois koo amoon ma ne la mari ma ne ah mari mooy jëkkër mooy lébu kon baareel moom it parce que ci la ma ne waaw après nga ne ma quatre frères maternels la defoon cinq frères paternels six frères germains sept le fils du frère germain huit le fils du frère paternel pardon ma wax ko <laughs> jéggalu jéggalu euh, voilà parce que des fois loolu am solo la ñu ciy bàyyi xel euh, mooy nit ñun dañoo tàmm ba tàmm tubaab wax tubaaba ba loolu waxuma euh, ñi nekk tugal kese mooy même senegal dañoo tàmm mooy vocabulaire suñu wax suñu wolof yi sax wolofu français la waaw moo tax da déglu yenn journalistes yi ah subhaanallah yaa subhaanallah <laughs> da dégg yenn journaliste yi yaa subhaanallah moom daal ñu ne la journal wolof lay def nga taalub rajo benn ci chaîne yi muy journal wolof boo xam ne daanaka wolof yi daal mooy ay ak nee nañu ay yooyu yooyu daal ak ak euh, waaw après te après loolu du fran du français la waaw tey waaw waaw tey ci suba waaw le conseil des ministres le premier ministre wax na euh, ils ont dit la délibération après ñu wax il a donné des ordres ligle ki nga xamante ne mooy les les les c'est la la ministre de l'agriculture mi yor wàllum mbay mi ngir mu dem def les études yoo xamante ne moom moo ñuy permettre bu ko defee ñu xam engrais yi est-ce que ñoom dinañu baax ngir la récolte xam nga mais après loolu mooy journal wolof c'est ça notre wolof li lu bari ci ñun mais dañoo war a xam ne ñun buñ melee noonu ñu bari meluñu noonu ah ñu bari meluñu noonu te tamit am na ñoo xam ne ñoom yooyu xamuñu ko ah ah mooy boo fi nee di wax yooyu ñoom dégg xamuñ yooyu moo tax mbir mi eh, comme que mbirum wolof la nag mooy nañ koy waxaale tamit nañuy wax surtout wolof la war a doon waaw mooy kon. voilà bu ko defee kon père mooy papa kon ma ne la papa ji kon dindi ko parce que papa ji waxoon nañ la ñoom ñoom ci góor ñi ñoo ñett ñi nga xam ne kenn manu leen a xañ miraas muy papa ji doom ju góor ji ak jëkkër ji kon nag yow la nga bindoon ah fukk juróom yi ci góor yi nga bindoon ne ñoom mën nañoo am ci miraas mi ba ñuy tàmbali du moom nga yoraat këyit gën ko bindoon nga ne waaw ma ne la léegi moom laa la liirloo moom laa la jàngloo jàngal ma dégg bu ko defee ñu xool ñett ñii ñetti ñooñu nag boo ko déggee rek muy jëkkër bàyyi ak doom ju góor effacé leen baare leen def ci ab rëdd ba ñu xam ne kii bokkatu léegi nga ne kon bàyyi le père bàyyi nga ne la kon rëdd ko nga rëdd grand-père muy maam man maam ju góor ma ne la noo kooku bàyyil mu nekk fi trois nga ne ma loo li ma bindoon mooy le mari mooy jëkkër ji man la kon baareel nga ne ki ci tegoon mooy frère maternel mooy ki nga xam ne li mu bokk ak monsieur a ki faatu li mu bokk ak ki faatu mooy yaay lañ bokk ma ne la kook bàyyi ko fi eh, ma ne la après koo bindoon nga ne ma ki nga xam ne moom papa la bokkal frère ki mu li mu bokk ak monsieur mooy papa kese ma ne la ko kon bàyyi ko fi keneen ki loo am mu ne ma frère germain mooy ki bokk ak moom nday ak baay ki faatu ki bokk ak moom nday ak baay ma ne la kooku it bàyyi ko fi le fils du frère germain mooy doomu kii ma wax léegi moom doomam ki nga xam ne moom ak ki dem ñoo bokk nday ak baay doomam ma ne la kooku baa fi ak tamit doom yi ka mu waxoon frère paternel ki nga xam ne li bokk ak ki dem papa kese lañ bokk doomu kooku ma ne la bàyyi ko fi ah léegi mu am oncle paternel germain mooy ki nga xam ne mook monsieur A ki dem ñoom ñoo bokk nday ak bàyyi ma ne la kookuy bàyyi ko fi kii ngeen xam ne oncle moom ak ki dem muy monsieur A moom li mu bokk ak moom mooy bàyyi kese ma ne la bàyyi ko fi nga ne ma doomu kooku nag ki ma wax léegi ah mooy le fils de l'oncle ah paternel germain mooy ki ma wax léegi mooy ki ko jiitu ki nga xam ne moom moom ak monsieur A ki dem ñoo bokk nday ak bàyyi kooku noonu doomam moom man la kooku bàyyil tamit nga ne ma keneen ki mooy ki nga xam ne doomu ki nga xamante ne moom ak euh, magu monsieur àll wala frère am ki dem magam du góor joo xam ne moom doomam kooku mais bàyyi kese la bokk ak ki dem kooku ma ne la doom jooju it bàyyil après nag nga ne ma treize nag falaa waxoon sama mooy doomu monsieur a mooy ki faatu doomu ma ne la kooku baareel kon jeex na jarul ngay àggale wala nga àggale deux wala dese ne waaw mooy doomam moom sama mooy doom mooy sama sët sëtu monsieur A hmm? mooy ki nga xam ne moom moom doom jee ko jur ki dem doomam mooy mooy ki dem sëtam bu góor ma ne la kooku bàyyi ko fi nga ne ma keneen ki mooy est-ce que ki nga xam ne moom moo goreelu jaam góor gi nga xam daa goreelu jaam jàmm ba génnaa dina bàyyi fi kenn man la kooku it bàyyil kon rëdd nga trois hein rëdd nga kon yow 15 la woon nga rëdd ci 3 15 moins 3 les maths moom jarul maths sax xanaa nga ne ma 12 la de ndax 12 13 14 15 kon 15 kon man 12 personnes laa am ngi ci xaj bu xirmaan ñi nga xam ne da leen di dal ne la lii moom c'était tellement simple yaa ko waroon a déduire loolu moo tax tey ma def exprès bi may commencé ma commencé départager affaire bi ci entre ñi nga xam ne ay góor lañu ñi nga xam ne dañ leen bi kenn mënu leen a xañ ci miraas kenn mënu leen a yiir kenn mënu la tax ba duñ am ci miraas bi ma commencé def ko ne ñetti góor ñetti jigéen pour nga am boo amee sa bu mag ba nga amoon quinze góor ya génn ci ñett mu jox la douze jigéen ña tamit kon yow fii am nga douze jigéen ñi boo ci génnee jigéen ñi ñaata lañu woon nga ne ma dix fukk lañu woon fukk lañu woon góor ñi ñoo nekkoon fukk ak juróom ma ne la fukk ak juróom génn ci ñett yi boo ko ci génnee luy des nga ne fukk ak ñaar man la waaw kay muy douze léegi jigéen ñi ñaata lañu woon nga ne ma fukk boo ci génnee ñett ñaataay des nga ne ma juróom ñaar ma ne la très bien muy set kon ci góor ñi douze personnes yoo xam ne ñoom xaj bu xirmaan di leen dugg mooy mën nañ leen a dàq te duñu am dara ci miraas bi mooy kon ku dul doom ju góor ak jëkkër yow mën nañ laa dàq mën nañ laa dàq bu dee jigéen ñi bu dee jigéen ñi nga ne ma waxal ma sa liste ba la nga bindoon wax ma la amoon nga ne ma ñooñ moom bariwuñoon man sama liste ba anamu amoon naas doomu monsieur A ma waxoon maa fii laa bindoon ma ne la waa kon kook baareel baareel parce kook doom la doom jigéen moom foo jaar moom dina am kenn manu koo dàq kenn manu koo xañ miraas nga ne ma ne la koo amoon après moom nga ne la fille de mon fils hein muy sama sët bu jigéen sëtu monsieur bu jigéen mooy monsieur A mi génn àddina sëtam bu jigéen ma ne la kook bàyyi ko fi kooku bàyyi ko fi après nga ne koo amoon nga ne maa mooy la mère de monsieur A mooy yaayam ma ne la kooku baareel parce que yaayam bokk na ci baareel yaay ji nga baare yaay ji parce que bokk na ci ñi nga xam ne kenn manu leen a xañ ci miraas après ma ne la koo amoon quatrième bi nga ne mooy grand-mère maternelle laa bindoon mooy ki nga xamante ne mooy yaayu. yaayu yaayu monsieur A moom ah? mooy monsieur yaayam yaayam moom ma ne la koo bàyyi ko fi nga ne ma grand-mère maternelle moo ci tegu woon mooy sama papa mooy papaay monsieur A papaay monsieur A yaayam ma ne la koo bàyyi ko fi après nga am sœur germaine mooy ki nga xam ne ndaw si nga xam ne monsieur A ñoo bokk ndey ak baay ma ne la bàyyi ko fi. ak sœur bi nga xam ne paternel lañ mooy moo monsieur a bokk bàyyi kese ma ne la bàyyi ko fi ma ne la koo amoon nga ne ma keneen ki mooy sœur boo xamante ne nii moom yaay kese lañ bokk ma ne la koo ki bàyyi ko fi ma ne la koo am ki ci tegu nga ne ma neuvième bi de mooy épouse mooy soxna si ma ne la baareel nga baare soxna si ma ne la ki mujj moo doon kan ma ne la mooy ndaw si nga xam ne dafa goreelub jaam te jaam ba bam faatoo bàyyiwu fi kenn ma ne la kon nag mu ngi nii du baare nga ñett yi ñaata la dese ma ne la mooy set yi nga wax sànq juróom-ñaar ma dese ma ne waaw kay juróom-ñaar yi ñoom ñépp xaj xaj xirmaan da leen di dal <laughs> xaj boo xirmaan daf leen di dal daf di léegi nag léegi mane la boo bëggee boo bëggee boo bëggee ku nekk ci ñooñu mooy neuf yi non douze yi ci góor ñi ak sept ñi ci jigéen ñi ñu wax la kan moo lay xa kan moo ci nan lañ leen di xañe ak yan kaa lañ leen di xañe c'est à toi de voir nga ne ma ñëwal ñëwal ñëwal loolu dina ma intéresser parce que bon yow c'est vrai que c'est lii dafa laaju ak ta'ammul <coughs> waaw ak ta'ammul dëgg la laaj ma ne la waaw xam-xamu diine xam-xam ci boppam diine te waxoon naa la islaam amul xam-xam profane lépp laaj sérieux euh, hatta littérature bu ma koy jàng fokk mu boole ci sérieux bu ma ci boolewul sérieux rek duma dem dinaa yàgg ci daara ji yàgg ci université bi di di di di ba cartouché waaw mooy dafa laaj sérieux bu may jàng métier dafa laaj sérieux bu ma bëggee doon un taulier wala menuisier métallique dafa laajug sérieux sinon dinaa jël mbir yi kër maa sama bopp walla dóor ko sama bopp wala si électrique bi ma dagg sama baaraam dafa laaj sérieux affaire yi concentration ak sérieux la laaj waaw ah, il le faut il faut léegi rawatina nag xam-xam bi nga xam ne moo gën a màgg muy xam-xam bi nga xam ne moo tax borom bi indi la fi waaw wa ma xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun suñu borom dana bindul jinne yi nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ko kon nag xam-xam bay tax nga xam noo koy jaamoo loolu benn xam-xam du ko féete kaw te mooy xam-xamu alquran mooy xam-xamu xadiis ah wa ashraful ulumi ilmul xabari moo tax al imaam as-Suyuuti rahmatullah alayhi mu ne wa ashraful ulumi ilmul xabari xam-xam bi gën a tedd bi gën a man gën a tedd ci xam-xam yi mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngale mooy gëstu trace yonent bi alayhi salaam mooy xam-xamu xadiis na xadiis moo leeral alquran waaw kon nag loolu waxatuma la loolu quel sérieux la war a nag fawqa kulli sérieux kon mooy kon xoolal douze yi douze yi mooy gis nga euh, am na xaar dama lay jox xaaral ma jox la yenn ay piste d'abord bala ma lay limal ku nekk comme ça mu ñëwee di lim dina simple insha allahu taala waaw mooy képp koo xam ne ah mooy yi ñu waxoon sànkara gi ñu gisoon ci xaj bu xirmaan pilier yooyu ah kële yiir man damay xam ne kii la mooy maam exemple maam bu ma la nee maam kan moo ko yiir moom maam dañ ko yiir man na mooy xaj bu xirmaan man na koo dal kan moo ko yiir nga ne maw kookoo xam naa ko mooy doom ji papa monsieur bu fi newee maam monsieur A du am ma ne la voilà kooku moo yiir ki ñu yiir mooy maam ji ki ko yiir mooy kan mooy doomam di jur monsieur mi ko jural sëtam mu ngi noonu bon boo ginee dugg ci détails yi nag mooy xam nga maam maam dafa am maam am maam dafa am maam am maam dafa am maam am mooy juddu juddu di <laughs> mais bon yooyu buñ ci dugg parce que euh, baax na mooy daal kon léegi man dàmbale kon xam nga may xam képp koo xam ne intermédiaire li tax doo am mooy intermédiaire boobu damay xam ne yow kon yow dañ laa yiir yow yaa alxaajibu yow lañ yiir ki la yiir nag mooy intermédiaire ba voilà comme maam fii maam bu ñëwee ci miraas moo xam ne fekk nga fa maamu maamu ka dem nga laaj waaw ana bàyyi ki dem ki dem ana baayam ñu ne la baayam de mu ngi woon sàngalkaam maamam la dëkkaloon ci kër gi nii moo dëkk ak moom ci kër gi nii mais baayam a nga sàngal tekkiwul dara loolu du tax ñu ne ah kon nag maamam ay jël ndax baayam moom bon sàngal la ne woon ñoom ñu ngi nii euh, Kédougou te maam ji moo dëkkoon ak moom kon maam ji la jox déedéet déedéet baay bi maam ji du am même bu dee moom ak mu ki faatu ñoo bokkoon benn lal buñ doon fanaan déedéet moom du am te ki tax du am mooy doomam jane sa sàngal kam <coughs> kon léegi kon ñu ngi lim kon bàyyi kon commencé maam xaj bu xirmaan man na koo dal mooy ba du am dara kan moo tax du am moom mooy doom ji jur sëtëm bi bu ñu restee ci suñu exemple monsieur A mooy ne maamu monsieur A du am fekk bàyyi bàyyi monsieur A mu ngi fi ba monsieur A di faatu kooku du am ci mi kon kenn ngoo xam ne dañ koo yiir te intermédiaire ma tax ñu ne la sët boo xam ne sët bu góor bu sët boo xam ne doom bu góor a ko jur kooku kan moo ko yiir mooy dindil sët rek boo dindee sët affaire bi loolu la mooy dindil sët kan mooy bàyyi sët nga ne doom ma ne waaw kay kon doomu ko yiir voilà ndax mooy intermédiaire am moo dox diggante ba mu ah kon kookoo ko yiir kon am nga dë am nga maam am nga doom am nga sët ku ci nekk yiir nañ la ki tax ñu yiir la kële doomam a tax kii moom baayam a tax waaw sët bi isaa ki taxoon manula am ci ci ci donoy maamam monsieur A moo doon baayam di Ibra waaye buñ demee ci kaw papaay monsieur A ne fi maamu monsieur A li tax amul moom mi dëkk ak monsieur A fële ca Kédougou monsieur A faatu li tax man da am mooy doomam ji ne sàngal ka am bi jur monsieur A kon deux wa ci douze yi kon deux dem na dix sañu dese keneen koo xamante ne xaj bu xirmaan ak ka ko ka nga xam ne moo koy xañ ba du am dara mooy boo jëlee euh, frère bi nga xamante ne nii euh, frère paternel la mooy mokki dem mokki faatu monsieur a ah, papa kese lañ bokk kooku moo ko yiir kooku moom wala balaa kooku nañ ko def par ordre kii parce que balaa kooku am na ku ko jiitu ku ko gën a dëgër muy al axu shaqiq mooy ki nga xam ne moo monsieur a ki dem ki at ñoom ñoo bokk ndey ak baay ah, waaw kay dañ ko defee noonu après ñu dem buñ jógee ci ki bokk ak ndey ak baay dem ci ki bokk ak baay kese après après frère bi nga xam ne yaay lañ bokk ainsi de suite loolu moo gën ah ci logique aywa kon frère bi nga xam ne moom moo bokk ak muy al al al axu shaqiq ki bokk ak monsieur A ndey ak baay ki faatu kooku moom fi koy teree am lenn la mooy bu dee monsieur A doomam dafay nekk wala surtout monsieur A boo xam ne doom bu góor mooy ñi ñu tuddoon sànq doom bu góor ko jur kooku ñii nii ñépp dañuy tere kële waaye it ah baay day tere frère bi am waaw bu dee papaay monsieur A mu ngi fi. bu dee papaay monsieur amu ngi fi hein frère bi mbokkal ndey ak baay du am bu dee baay monsieur a ngi fi ah doomam ji nga xam ne moo doomam ji faatu ñoo bokk ndey ak baay kooku du am ndax bàjjee ko yiir mooy bu fi asl loolu xoral euh, mooy bu fi asl bi newee ak faran bi mooy cosaan bi ñi meññ monsieur A ak ñi monsieur A meññ ñoom bu ñu fi newee ñeneen ñëpp wadd nañ ko bokkul ashabul furud rek doo am loolu loolu ab règle la boo xam boo ko jàppee rek di nga mën a di nga gis ñi ñu éliminer ak ki leen éliminer kon ñu continuer kon lool mooy al akhu mu des beneen frère bi nga xam ne papa kese la bokk ak monsieur kooku ki koy teree am mooy mooy lan mooy ki ñu jóge léegi moom ki ñu jóge léegi muy al axu shaqiq mooy pour nga bañ a koo sori moom da koy mooy bu dee frère bi mboqal nday ak te moom lañ gisoon sànk fama nan la ko boroom ar-Rahabiyya waxe sànq wama lidil bu'da ma'al qaribi fil irth min hadhin wala nasibi wama lidil bu'da ku sori amut ma'al qaribi bu dee dafay nekk ku jege fil irth ci miraas min hadhin amu ci cër wala nasibi te amu ci wàlla kon al axu moom bu dee mu ngi fi ak al li ak frère boo xam ne moom papa kese la bokk ak monsieur A mais frère bokkal ndey ak baay mu ngi fi kon al axu li ab du am frère paternel ki nga xam ne papa kese la bokkal moom du am waaye bu dee doomi monsieur A mu ngi fi wala doom surtout monsieur A boo xam ne doom bu ko jur mu ngi fi wala papaay monsieur al axuli ab du am waaye it al uxtu shaqiqa bu fi nee du am ndax bu dee mais à condition mu nekk asaba ma al ghayr waaw bu dee dafa nekk asaba ma al ghayr bu boobaa monsieur kon al axuli umm du am lu ab du am frère bi nga xam ne papa kese la bokk ak moom du am waaw kon affaire baa ngoog al asaba ma al ghayri mooy bu dee doom ju jigéen ji moom mooy ak ki nga xamante ne nii mooy euh, fa sœur bu jigéen bi sœur bu jigéen bi bu dee asaba ma al mook doom ju jigéen dañoo nekk asaba kooku moom du du du mooy kële day ñàkk mooy ne kon ki nga xam ne moom mooy al axuli ab du am dara waaw mooy du am dara waaw kon nag mu ngi noonu kon bari nañ fi frère paternel léegi frère maternel ki nga xam ne moom yaay kese la bokk monsieur A kooku moom mooy ñu baree ko yiir mooy nooy gën a sori en fait ñi lay bloqué di bi gën a bari affaire bi loolu la mooy yow nooy gën a sore ki faatu rek ci ci ci ci li nga bokkee moom ni muy moyen dëgër mooy yow ja ña mooy ña ngay kat traversé foofu yëpp ñoom ñëpp dañ lay yiir <laughs> mooy ki nga xam ne frère bi nga xam ne frère maternel la mooy moom yaay kese la bokk ak monsieur A kooku bu dee doom monsieur A ngi fi du am bu dee sëtu monsieur A bi nga xam ne doom moom bu góor ko jur du waaye bu dee doom ju jigéenu monsieur A ngi fi du am bu dee doom ju jigéen joo xamante ne nii sët bu góor ko jur du am papaay monsieur A bu fi nee du am. waaye maamu monsieur A bu fi newee it du am moom it du am léegi nag ginnaaw lii nag ñu ñëw ci doom yi mooy gis nga sët mooy parce que dugaluñ doom parce que doom wax nañ la man kenn mënu koo yiir sët boo xam ne doom bu góor ko jur ki ko yiir mooy baayam parce que moo dox digganteem ak maamam maam kiy dox digganteem ak sëtam bi mu war a doon mooy mooy doomam ju góor muy papaay musha kon kooku du am al axu shaqiq boo paree ci ñooy ngi ñëw nag ci frère bi paree ci frère bokkal ndey ak baay frère bokkal baay boo paree ci yooyu frère bi mu yaay boo paree ci ñooñu nag hein nga ñëw nag ci ñi nga xamante ne ñooy doom yi muy doomu frère bi nga xam ne ñoo bokk nday ak baay kooku moom ki koy teree am doom mi frère ba mbokkal nday ak baay mooy doomu monsieur A bu fi nee du am surtout monsieur A boo xam ne doom bu góor a ko jur bu fi nee du am baayu monsieur A bu fi am maamu monsieur A bu fi du am ah waaye frère bi mu bokk bi monsieur A bokkal nday ak baay bu fi newee du am frère bi mu bokkal baay kese bu fi nee du am ak frère sœur bi nga xam ne moom monsieur A ñoo bokk ndey baay bu fi nee du am ak fr ak sœur bi nga xam ne moom monsieur A sax ñoo bokk baay waaye bu dee day nekk asaba ma ala ghayri kon mooy ñii ñépp day tax kii du am waaw léegi mu des doom gi nga xam ne moom doomi frère monsieur bi nga xam ne moom papa kese lañ bokk kooku moom it day gën a bari mooy nooy gën a sori rek blocage yi gën a bari kooku moom doomu monsieur bu fi nee du am boo xam ne doom bu góor a ko jur bu fi nee fi nee am <laughs> ba euh, étage ubu wa bu fi nee du am man nga ko waxe noonu noonu moo gën a gaaw waaye étage uxuwa bu fi newee it du am est-ce que yaa ngi dégg te étage uxuwa moo doon axu shaqiq frère yi nga xam ne ñoo bokk ndey ak ak musa yi nga xam ne ñoom ñoo bokk lan bàyyi kese mais fii dañ ciy dugalaale frère bu bokkal yaay parce que fii newuñ ci étage yooyu newuñ ci asaba mooy ñi nga xam ne ñoom mën nañoo doon lañ nekk muy vingt cinq yiñ limoon waaw kon fekk ñii ñu ngi fi moom mii du dara kon étage yooyu yëpp du am mooy ñooñu côté bunu wo bu ñu fi nee du am doom sët boo xam ne sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur baay maam frère bi nga xam ne frère monsieur Abib bokkal nday ak baay frère bi mbokkal baay kese waaye tamit sëram bi nga xam ne moo monsieur A ñoo bokk nday ak baay ak sœur bi nga xamante ne nii moo monsieur bokk baay bu dee day nekk asaba la ghayri ak tamit doomi al axu shaqiq doomi ki nga xam ne moo moom moom baayam moom musa a bokk ndey ak baay kooku bu fi newee doomu ki nga xam ne moom musa a baay kese lañ bokk am ki ci tegu mooy côté nag ñu ñëw ci côté baay tex yi mooy ñi nga xam ne papaay musa a cette fois-ci ay frère am waaw papaay musa a ay frère am moom mooy comme niñ jóge rek day am frère yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay am frère yoo xam ne baay kese lañ bokk ah mooy al amu shaqiq al amu shaqiq ki nga xam ne moo papaay monsieur a ñoo bokk ndey ak baay kooku moom li koy giir daa bari mooy bu fi ubu wa newee waa bu nu wax bu ñu fi newee doom sët bu góor jëm suuf sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur jëm suuf moom du am juddu mooy umu ubu wayi côté bàyyi maam ñoo ñëpp bu ñu fi nee du am bu ñu fi nee du am axu shaqiq axuli ab uxtu ak ainsi de mooy ñoo ñëpp ñoom day tere am ak sœur bi nga xam ne papa la bokk ah ak monsieur a bu dee day nekk asabama xayri ak doomu sax al axu shaqiq doomu frère bi nga xam ne moom monsieur ñoo bokk ndey ak baay ak doomu freer bi nga xam ne moom bàyyi kese la mbokkal mooy ki ñu gisoon sànq kooku rek day tax moom mii al amu shaqiq am ki bokk ak papaay mu sa ànday ak bàyyi keneen ki mooy al amu li ab al amu li ab tamit moom day ñàkk am ki nga xam ne moom ak papaay monsieur a ak moom papa kese lañ bokk moom it mbir ma day gën a tee bari mooy état booy looy gën a wàcc mbir yi gën a diis barrières yi gën a rëy ngay gën a sori am miraas doo am xermaana lay dugg waaw yow doo am dees laa xañ mooy bu dee kon bàyyi tax bi nga xam ne papa kese la bokk ak moom moom bu fi doomu monsieur amee nekkee du am bu fi sëtu monsieur boo xam ne doom bu góor ko jur du am bu fi nee du am maam mooy ubuwa bu fi nee du am juduuda du am uxuwa it du am même jigéen ñi sax même ay ay axu shaqiq al al uxtu shaqiqa boog ak al uxtu mooy ki nga xam ne sœuru monsieur a bi mbokkal ndey ak baay ak sœur boo xam ne baay kese lañ bokk bu dee moom day nekk asaba lil ghayr ma al ghayr bokk ma al ghayr ak al ibnu shaqiq mooy ki ñu jóge woon doom boo xam ne frère monsieur a bu mbokkal ndey ak jur ak frère boo xamante ne nii doom monsieur a mbokkal baay kese ko jur ak al amu shaqiq mooy ki nga xam ne mooy moom xam nga moo gën a sori bu ñëwee euh, affaire bi ñu ne bon étage yu ñoo fi nekk mooy bàyyi tix yi ñu ñëw fekk ci étage yu bàyyi tix yi pour gàttal affaire bi nga xam mbir mi ni demee mooy nañ ñëw rek buñ ne ku ñu wax rek seetal étage ba mu nekk léegi mooy ñu ne la bàyyi tix nga ne bàyyi tix damay seet ban bàyyi tix a fi nekk ñu ne bàyyi tix bi nga xam ne bàyyi kese la bokk ak moom ki faatu ak bàyyi tix bi nga xam ne ñoom ñoo bokk nday baay bu boobaa wama li dil bonda ma al qaribi fil irsi min hazzin wala nasibi damay dàq bàyyi tax bi mu bokkal bàyyi kese jiital ki nga xamante ne mooy bàyyi tax bi mu bokkal nday bàyyi koo koy doon kon kii wa ko ci kaw muy uxuwaa bu ubuwaa uxuwaa ñun ñépp dañ koy yiir moom mii di eh, bàyyi tax bi nga xamante ne ni bàyyi kese la bokk ak monsieur léegi nag mu des trois personnes trois yi mooy doomu ñu ñu tudd léegi alxamu shaqiq ak alxamu li ab doomam mooy kooku it li koy yiir leer na ibnu ammi shaqiq mooy moom bu dee bàyyi ma ngi fi du am mooy doomu ki nga xam ne moom musa a ñoo bokk ndey ak moom baayam moom du am est-ce que leer na waaye baay tëx bi nga xam ne ki nga xam ne moom ak baayam hein moom ak ñoo bokk papa kooku yi bu fi nee mooy ci njóge léegi am li ab day tax moom it du am ak ña des nañ la waxoon étage ubuwa bunuwa mooy sœur bi mbokk bokk ak monsieur ànday baay day tax ne du am dara moom ak al uxtu li ab buñ fi newee nekk asaba ñoom ñaar mooy sœur bi mbokkal nday ak baay bu taxawee voilà mooy yiñ doon wax sànq yëpp loolu la léegi keneen ki mooy al ibnu ibnu ammi shaqi al ammul yàbb mooy doomu ki nga xam ne nag frère monsieur a bi nga xam ne bàyyi kese la bokk ak monsieur a kooku moom doom jooju moom ñi koy mooy ubuwa dañ koy bloqué waaw ubuwa bunuwa étage ubuwa ak bunuwa ñu ñépp koy bloqué du moom du am waaw ak al ukhtu shaqiqa sœur bi bokk ak monsieur A nday ak baay bu dee mook sœur ba mu bokkal baay dañ fee nekk nekk asaba ma al ghayri ñoom ñaari dañ koy bloquer bu dee ñoom kese fi nekk sax moom du am loolu lay tekki mooy al ukhtu ak ak mooy sœur bi bi monsieur A bokkal nday ak baay bu fi nekkee ak sœur bi nga xam ne moom baay kese lañ bokk ñoom rek a fi nekk doomu baay texu monsieur euh, doomu. Euh, bàyyi ko monsieur A du am waaw kooku du am dara parce que ñi wa koy bloqué léegi ki mujj nag mooy ki nga xam ne mooy jaam bi ñu libéré ki libéré ab jaam ki libéré ab jaam moom kañ lañ koy moom moom <laughs> nag moom bosam moo yi a gaaw mën a mën a mën a mën a fàggu moom moom xaj du xirmaan moom ak gaaw dugg ci moom parce que moom mii moo xam jigéen la wala góor bu libéré ab jaam il suffit jaam bi am doom c'est fini bu dee jaam bi muy génn àddina bàyyi na fi doom mooy asaba nasabiya bu duggee jaam bi parce que jaam bi duñ ne jaam la rek après jeex na non mooy bu xasee kii mooy dañ koo libéré bien sûr mooy ku ñu libéré ki nga xam ne moo ko libéré wax nañ la moom bu dee ne jaam bi dafa gé mooy ka nekkoon jaamam ba mu génnee àddina bàyyiwu fi kenn moom moo koy doon moo xam góor la wala jigéen la ah. moo tax te loolu mooy ci la jigéen ñi doon dugg ah te moom la doon walaysa fi nisaa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba jigéen ñi walaysa walaysa fi nisaa'i turran asaba jigéen ñi amul benn yoon mooy lu amuñu asaba ba mu des ki nga xam ne moom moo xéewale kamu libéré kooku bu faatoo am bàyyiwu fi kenn ku koy donn kooku ndaw soosooy donn alal ji yëpp wala kooku mooy donn alal léegi nag kii moom li koy xaj bu moom la koy xaj bu xirmaan ba du am dara mooy ci libéré mooy il suffit ancien jaamam boobu mu libéré woon am doom wala asaba nasabiya bu duggee rek jeex na waaw mooy ay baayam ak yooyu buñ kiiwee nii mu ñëw ña ko war a doon kon nasab yi liñ gisoon bu ci kenn neewee mooy moom moom du am dara kon lii ci kaw lii mooy ñii léegi bii di ñëw ñu gis <laughs> euh, ñi nga xam ne mooy ci côté jigéen ñi parce que moom suñu waxtu jot ah ñoom ginnaaw bi ñu gisee góor ñi kon jigéen ñi set lañu góor ñi ñoo nekkoon douze jigéen ñi set lañu léegi dinañ ñëw ci ñoom ah ñi nga xam ne ñoom lañuy yiir xam nañ ne yaay moo ci génn jabar ak kan ak ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, doom ji jigéen après loolu la ñuy gis bii di ñëw buñ paree ñu xool euh, soit am na benn affaire boo xam ne boroom xam-xam yi am na parce ay méthode la am na ñoo xam ne ci wàllu miraas nii buñ koy traité ñoom dañuy ñëw jël par kenn kenn waaw ne jëkkër lan mooy ay étatwam jabar lan mooy ay étatwam nan lay doon doonne wala zawjiya nan lañuy doon ne ñu wax ne lii la jëkkër bu fi kiy jógee bu fi dee soxnaam dafa génn àddina am doom lii lay am bu dee bàyyiwu fi doom nii lay jàpp après ñu jàll léegi ainsi de di demee noonu loolu it am na ñuy doxe noonu hmm. am na ñenn ci ñi nga xam ne ñoo def shara ar bi ñoom noonu lañu demee dañ ne loolu amaana e, ñoo xam ne bon e, pas kii pas shara ar bi dañu bind ci kii yi ñoom noonu lañu def dañu ne affaire bi ñuy def dañuy jël affaire yi daal e, jël ku nekk lan mooy sa àq ci biir yi waaw waaw ne par exemple miraasu zawji miraasu zawja miiraasul abi miiraasul ummi miiraasul jaddi miiraasul jadda miiraasul banaati ah axawaat axawaat ab miiraasu awlaadil ummi ainsi de suite ah mooy am na ñoo xam ne noonu la ñu doxe ne ku nekk daal miiraasam lii lay doon nekk ci kaa bi ak ci kaa bi ah. wii di ñëw amaana ñu gis ci tuuti après nag buñ paree ci lool dañuy ramasser yenn euh, euh, kii parce euh, masaa'il yi jëm ci surtout kii miraas est-ce que nit mën naa ñëw ne mais saa man nag foo ñu fay ma bala may miraas man sama cabinet laa yor boo xam ne c'est un groupe de personnes yoo xam ne j'ai recruté des gens yoo xam ne ñoo may jàppale ci mbir mi ñun ñooy miraas ndoo dangeen may fay wala boog lii la wala man dama am ay dërëm tànk ci affaire yi mooy wala loi bi nee na pour cent waxi caaxaan yooyu yépp loolu. mooy bi mu mujjee wax laa wax mooy waxu caaxaan loi bi am na ci lii wala dariba bi nga xam ne impôt bi nga xam ne moom la eh, état bi teg ne moom day jël ci alalu ki faatu daa am lu mu ci am yooyu yëpp ay caaxaan la yoo xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ah ci jotaay bii di ñëw ak yeneeni masaa il yuy tourne autour buñ ci paree nag yooyu moom après <laughs> ñu pare ci affaire bi ñu duggaat suñu suñu siira bi <laughs> j'espère que kenn fàttawul fi ñeem ah retour xajjatul wadaa lañ nekk xajjatul wadaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñibbisi na Medina agsi na Medina ah aayibun taayibuna saajiduna abiduna li rabbina raaki'un ah <laughs> gisoon nañ yooyu léegi mooy euh, mooy këne ñun foofu lañ nekk kon parce que xajatul wadaa bi la yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon inna allaha qad li kulli dhi haqqin haqqahu buur yàlla jox na boroom xaq ju nekk jox na la sa xaq kon falaa wasiyata li waaris képp kuy doon mënoo am ku ku am testament te loolu it insha allah dinañu gis benn lu ma naroon fàtte Euh, mooy est-ce que nit mën naa miraas boppam laata muy faatu waaw miraas sa bopp laata ngay faatu nga jël ne moo doom ji kii yow yaay jël lii yow yaay jël lii yow yaay jël lii yow yaay jël lii après man nag dem naa quoi une fois que ma faatu jeex na affaire yaa ngoog amatul leneen lu ngeen di def